al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala kon moom de hadith bi nga xamante ne nii mooy hadith bi nga xam ne mooy mille vingt sept ah hadith mille vingt sept mu ne wa anhu radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a mithla wuduu'i haadaa thumma qaala man tawadda'a haakadhaa ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi wa kaanat salaatuhu wa mashyuhu ilal masjidi naafilatan rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahu llahu ta'ala rahimahu llahu ta'ala mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu génn muy Seydina wa mawlaana Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan annahu qaala nee ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tawadda mu jàpp misla wudu'i comme sama njàpp haadaa gi summa qaala ginnaaw gi yonent mu ne man tawadda képp ku jàpp hatta daa comme gufira lahu des na ko jéggal maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon na min dambi ci ay mu ne wa nekk salaatuhu ak wa mashyuhu ak doxam gi muy dox ilal masjidi jëm ca ja naafila loolu lépp naafila lañ koy compter allah <laughs> waaw mu ne solo na ko muslimun di al imaamu abul husayn muslim ibn hajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi kon léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ko solo ñu ne bii nag moom imaam Ahmad sëriñam kese ko ci jiitu woon ah. rahmatullah alayhi imaamu Muslim mu ngi woon di kitaabu baabu fadlil wudu wa salaati aqiba mu ne haddasanaa Qutaybatu ibn Sa'iid wa Ahmadu ibn Abda ad-Dabbi mu ne sama ñaari sëriñ ñoo ma mu ne haddasanaa nettali nañu. Qutaybatu ibn Sa'id Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja mu lañ gisoon ci hadis ba al-Balkhi Abu al-Baghlani Abu Raja rahmatullahi alayhi Ath-Thaqafi rahmatullahi alayhi wa Ahmad ibn Abdata ad-Dabbi ak sama beneen sëriñ di Ahmad ibn Abda ad-Dabbi di Ahmad ibn Abda ibn Musa al-Basri Abu Abdillah ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala ñoom ñaar ñim ne lañ haddathana Abdul Aziz wa huwa Darawardi mu ne nettali nañu Abdul Aziz ne Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala an Yazid ibn Aslam an anam Zayd ibn Aslam <laughs> an Yazid muy Zayd ibn Aslam di doomi Aslam euh, mbokk Seydina Omar boobale Seydina Omar doon liggéeyloo muy Zayd ibn Aslam di Zayd ibn Aslam euh, al-Qurashi al-Adawi sëriñu imaamu Malik rahmatullahi alayhi Abu Usama ñi na Abu Abdillah al-Adawi mawlahum al-Madani rahmatullahi alayhi an Humrana moo ko jëlee Humran gis nañ ko sànq mawla Usman de Humran ibn Aban anna Mariya al-Farisi al-Madani al-Qurashi al-Umawi mawlahum rahmatullahi alayhi non Humran da doon liggéeyal Seydina aslam niñ la waxoon waaw Humran njaa eh, Seydina Usman moo moom daanaka fu ne mu koy liggéeyal Humran moom nag mu ne mawla Usman nga xam ne Seydina Usman da doon njaatigéem qaala nee ataytu Usmana waaw mu dama damaa indil sayyidina ataytu Usman ibn Affan bi wudu damaa indil sayyidina Usman ndoxum njàpp radiyallahu anhu di doomi Affan ibn Abil Aas alayhi ridwanu rahimur rahman fa tawadda mu jàpp summa qaala ginnaaw gi mu ne kon hadis bi gis nga imam Nawawi kon daa da koo tëgg waaye lii la mu inna naasan sayyidina Usman bi mu jàppee ba pare mu ne inna naasan yatahaddathuna an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahadith la adri ma mu ne am na nit ñoo xam ne dañu ngi nettali ci yonent bi saa saa may xadis yoo xam ne man moom xaw ma leen xawma ma li ñuy nettali mooy lan maa hiya illaa lu dul anni man de ra'aytu rasulallahi gis naa ndawal yàlla li saa sallam tawadda amu jàpp misla wudu'i hada mel ni sama jàpp gi summa qaala ginnaaw bi mu ne man tawadda képp ku jàpp hakaza comme nii ma jàppe man rasulullah sallallahu alayhi wa lahu jéggalees dees na ko jéggal maa nga xam ne taqaddama jiitu woon na min dambihi ci bakkaaram wa kaanat ta doon nekk salaatuhu julleem wa mashyu ak doxam ilal masjid ñoom ca allah waaw waaw mu ne wa fii riwayat ibn abda ataytu usman fatawadda bu dee mu ne ci ibn abda nag boobu dane damaa dikkal man Humraan Seydina Usmaan mu jàpp kon mu ngi nii lii la Seydina al imaamu An-Nawawi daal di indi fii kon gis nga hadith bi li nga xam ne kon noonu la ko ëndee kon hadith bi moo taxoon jotaay bee weesu ma ne la woon naa la préciser benn affaire mooy bunt bi baabu fadlil wudu buntu bii di wax ci ngëneelu jàpp imaamu Nawawi samp ko rahimahullah ngir wane na la ñuy jàppe parce que bu doon ne looloo ko tax a jóg waxoon naan day indi hadith Seydina Usman te hadith boobu mooy hadith bi en fait moo tax gis na liñ ci dagg te mooy beneen côté bi andiwu ko waaw mooy Seydina Usman bi nga xamante ne nii ci la jàpp daal ci dafa xumraan dafa décrire waaw daal di wane li nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaam jàppe loolu la wan wane ni mu ko defee raxas jàpp i def ko ba pare daal di wax lii ci la door a wax lii moo tax mu ne euh, Seydina Usmaan rahmatu euh, radiyallahu anhu dama koo ëndil ndoxum jàpp te ndoxum jàpp boobu moom moo leen ko laaj waaw moom moo leen ko laaj ngir jàngal leen waaw li nga xamante ne nii mooy jàng xadiis yonent bi saa naka la yonent bi saa doon jànge waaw gis ne xalifa la yor biru jullit ñépp waaye teewul muy jàngale jàpp neewul woon boo xumraan gis nga ma jàpp defal ali woo Seydina Ali ibn Abi Talib ne ko ali jàppal nit gis parce que man aw man Usman man xalifa la wala Abdallah ibn Umar mu ko uskay mu ne ko étini <laughs> dikkal ma aywa jàppal nga ay gis waaw <laughs> non non ya Abdurrahman ibn mu ne ko huskay mu ne ko jàppal gaa yi gis yaa Sa'd ibn Abi Waqqas jàppal gaa yi gis yaa Hasan ibn Ali jàppal gaa yi gis waxu ko <laughs> moom moo jàpp <laughs> waaw ñun moom mooy lii la yotte ci yoneen sa bay sasa lañ di jàpp yoneen saa salam doon woon toog di délégué jaamu yàlla yi <laughs> naan na ñoom biu def waaw lu dul loo xam ne manu la dem comme sariya yi wala bëgg mais ne daa bëgg day bañ am na yoo xam ne saa bu yeneen saa salaam di génn ñu ne dañuy génn yeneen saa salaam xoolaale ci ñooñ tamit yónni ñoo ay armes yoo xam ne moom du def <laughs> waaw ndax xam ne ñooñu baax na léeg-léeg ñu toog waaw falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa li yafaqahu fi din waaw laaya boobu dee ko fàttale ko kon yonent bi alayhi salaam ni mu meloon noonu la taalibeem yi mel radiyallahu anhum mooy jàngale diine yi moo ko def di ko won nit ñi moo doon jàpp di wane nii la ñuy jàppe te kenn du ne euh, bon bon yow bon jàpp moom daanaka lu simple la ñëpp mën nañ ko jarul ñu koy jàngale sëriñ bi jarul muy jàngale jàpp lu tax te yoneen saa salaam doon ko def ah doon ko jàngale di ko wane Seydina Ousmane a ngi def te Seydina Ousmane nii mu def Seydina Ali quelques années après bi mu nee xalifa radiyallahu anhuma noonu la def fële ca mosquée Kufa ba waaw daal di woo ndoxum jàpp jàpp ne bugguma woon sax jàpp taxuma woon a jóg waaye damaa jàpp ngir wan leen jàppum yonent bi saa saa man ahabba aw man arada an an an yara wudu'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa <laughs> waaw ne képp koo xam ne bëgg la gis njàppum yonent bi saa saa man ali ma ne mooy comme njàpp mi nga jàpp gis nga ay xalifa lañ woon te bokkul xalifa yi ñuy woote suñu biir léegi ah amuku ah, ñii ñoo jiite woon xeeti yonent bi alayhi salaam ñoo ci gënoon a sell ñoo ci gënoon a baax ba ni àddinay tukkee amul ku ñëw ci kaw suuf ku mel ni ñoom du amal waaw ak li ñu yéen woon lépp pourtant ñuy jàngale njàpp importance bi mu am Seydina al imaam indiwul côté hadith bi nga xam ne Seydina Humraan day leeral naka la Seydina. Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan daal di woon jàpp déedéet non indiwul lool xam nga lu indi fi ñuy wax ngeneenu njàpp gi mu def mooy njàpp yonent bay saasaam loolu moo tax man la Abdullah imaamu Nawawi te yell na moos mu def lool ndax buntu bi tuddewu ko kayfiyatul wudu baabu fadlil wudu buntu waxul ne nan la ñuy jàpp waaye da buntu ngëneelu njàpp waaw moo tax mu ne mu indi xadiis bi indi côté bi nga xam ne rek Seydina Usmaan bi mu jàppee ba pare dane man gis naa yonent yonent bi saa saa mu jàppe comme sama jàpp gi ba pare mu ne man tawaddaa hakada képp ku jàpp nii ghufira kon ñu xamante ne dañ koy jéggal kon jàpp day waral ñu jéggal jaam bi maa taqaddama la jiitoon min dambi yi ci ay bàkkaaram waaw waaw kon jàpp bokk na ci gëneelu jàpp ginnaaw bi nga xamante ne day dindi ay bàkkaaram mais waxuma xam nga fee da noon xaraja xasaayaahu hatta taxruja min tahti alfaari hadith bi ñu jóge bàkkaaram day génn ba génne ci suufu wew yi mais bii da ne maa taqaddama min dambi li jiitu woon laata muy jàpp bàkkaar yi jiitu woon da koy effacé dañ ko koy jéggal waaw léegi mu teg ci beneen ngëneel boo xam ne ci julli ja wa kaana salaatuhu julli julli euh, euh, euh, julli boo jàppee ba pare waaye mashyuhu doxam di dem ci jàkka tamit naafila yow naafila lay doon dollent lay doon ci yow kon ñu gis ci nii ah loolu lu am solo la al imaam al xaafiz an-Nawawi kon gis nañ lëkkaale bi mooy lan mooy kon bokk na ci njàpp ngëneelu njàpp mooy boo jàppee ñu jéggal la say bàkkaar yi jiitoo léegi yan jàkkaar rek mooy comme lu joxoon sànq boroom xam-xam yi am na ñu ne moo yu ndaw yi la ndax yeneen xadiis yi koy leeral waaye fadlullahi azim tamit waaw al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci al-Minhaj mu ne eh, bi muy eh, wa kana salatu wa mashu ila al-masjid man tawadda xadiis bi mu ne xoolal mu ne am na beneen xadis as-salawaatul xams wal jumu'a ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna idha jtunibatil kabaa'ir gisoon nañ xadis boobu mooy julli juróom diggante julli juróom yi ak tamit julli ajjuma ba beneen julli ajjuma bi ak weeru koor ba beneen weeru koor dañuy effacer bakkaar yi bu dee nit ko moytu nu ko na yu mag yi mu ne fa hadihi alfaaz kulluha mu ne yii yëpp zakaraha muslim imaamu muslim tudd na ko fii hadal baab ci buntu bii ñu nekk wa qad yuqaal mu ne benn waay mën na wax ne waxamee ida kaffara alwudu fa maada tukaffiru alsalaa wa ida kaffarat alsalaa fa maada tukaffiru aljumu'a wa ramadan wa kadhalika sawmu yawmi arafa kaffaratu sanatayni wa yawmu ashura wa yawmu ashura kaffaratu sana wa idha <laughs> waafaqa ta'minuhu ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ah mu ne benn waay mën na ne waaw mais mën naa jëndi waaw bu dee ne nit ki bu jàppee bàkkaar yi ñu jéggal ko ay bàkkaar yi jiitu woon laata muy jàpp wa idha kof waaw mu ne mu ne bu boobaa. julli ji tamit bu jullee eh, as-salawaatul xams hadis bi ñu jógee moom itam day day fari bàkkaar waa jumaati al jumaa ila al jumaa ajjuma yi eh, di diggante alal ajjuma ajjuma day far Ramadan tamit day far ay bàkkaar day effacé naka noonu weeru woor bésub Arafat day day day far ñaari at wa naka noonu wana ko noon bésub ashura moom itam day day day day day day woor ko day far li nga xam ne mooy at waaw waaw mais loolu nag mais yeneen yi kon bu kii faree ah, at mi diggante at mi kii far at ak at yu mel noonu waaw mais kon yeneen yi lan la ñuy kafaara ak tamit beneen bi mu wax ne wa iza waafaqa mooy jullit bi ta'minahu ta'minal malaayika di jiite nga nekk imaam bi di jiite yéen ñi nekk ci ginnaaw bu imaam bi ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Yenn amiin moo tax erreur la. ñu leen di jiite ngeen nekk ci ginnaaw imaam bi wax loolu tari ba pare ne amin yéen ñëpp ngeen noppi ñi ci ginnaaw mel ni dara xewul waaw mel ni dara xewul di leen jiite ne ah ah oh, ghayril maghdubi alayhim wala daalliin amin ñu ñu mel ni silence de mort alors que yonent bi alayhi nee na ki nga xam ne danaan amin bu ngeen nee amin ki ne amin bu aminam boobu dëppoo tombeek bi malaaka yi dañ koy jéggal ay bàkkaaram léegi nag nga tëj sa gémmiñ di jaay ne parce que bon mooy ñun dañu feebar quoi la hawla wala quwwata illa billah waaw yonent bi saa saa boo nee amin man waafaqa ta'miinahu ta'miinahu ta'miinal malaa'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi képp ku imaam bi jàng loolu ba pare ne amin nga ne amin bu sa amin tombee fekk malaaka yi ñu nga naan amin fekk yow nga ne amin lépp lu la jiitu woon ci bàkkaar dañ la koy faral moo tax nit bul roy ñu xamul dara am na ñoo xam ne dinañu ko def sax bu ñu nekkee ñoom kese waaye bu ñu demee foo xam ne gis nañ ne ñoom du ñu def amin bi ñoom ñu noppi waaw moo tax it la ñëw naan voilà buñ nee amin wa ghayril maghdubi alayhim wa laddaalliin amin waaw waruñu fee nekk di wax amin yu foor yooyu di ko ŋàññee nit ñooñu mooy ñàkk xam dara bañ ne amin amin ba jàkka ji riir lañ war a def waaw noonu la ko saxaaba yi doon defe waaw tamit sax ne leen képp ku sa amin tombe aminu malaaka yi dañ lay jéggal sa bàkkaar yi li ko jiitu woon moo tax nit du rëy ak fii laa lii laa mii nag ñoom diw loolu la ñuy def bàyyi leen ta nga sunna waaw kon mu ne loolu waa lii yëpp waaye bakkaar yi kon ban bakkaar yi des ngir leneen daal du koy far mu ne wal jawaabu ma ajaabaw loola ma mu ne de euh, euh, tontu bi mooy li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim tontu na kulla wahidin min hadhihi al madhkurat salihun lit takfir kene fi tudd yi yëpp dafa nekk loo xam ne lu yell la lu lu baax la lu pare la comme ni ko nen saa saa waxe lu ngir di far ay ay di effacer ay bàkkaar fa ida wajada mooy bii yi mu wax ni yëpp boo ci def day effacer ay bàkkaar fa ida wajada moom effaceur la moom gom la gom ay gom lañu yoo xam ne duñ bàyyi trace waaw fa ida bu fekkee maa yukaffiru benn bu nekk ci lu mu far mina sagha'iri kaffara ci yu ndaw yi da koy far wa in yu yusaadif saghira bu dee nag boo amu fo bon bàkkaar yu ndaw yëpp jeex nañu wala kabira waaye waxuma la lool sax waa ji bàkkaar bu mag sax amu ko amul dara moom il est moom ci bàkkaar mu ne kutibat des koy bindal bi xasanaat dañ ko ciy bindal ay xasanaat ay yiw waru fi at bii daraja yëkkati ko ci ay daraja wa in saadafat kabira waaye léegi nag bu dee nag yu ndaw ya jeex na te yu mag yaa fa def wala benn aw wala benn wala yu mag yu bari walam yu saadis saxiira waa ji amul bu ndawam mu ne rajaw naa an yuxaffifa min al-kabaa'ir am nañu yaakaar mu wàññi ci yu mag yi waaye dañ naan loolu ghufra mooy lim wax ah que borom bi tabaaraka wa taala eh, moos eh, eh, yërma taw loolu nañ ko wax woon ci xadiis bële bi ñuy war a gis ila tawadda al abdu al mu'min muslim bu Abu Hurayra que ne loolu xam-xam yi général dañ naan yu ndaw yi lay fii lay lay effacé te yenn xadiis yi ci lañ sukkandikoo waaye eh, fadlullahi azim gëneelu yàlla yaatu na lool ba man na tamit dindi dindiwaale li nga xamante ne mooy yu mag yi eh, tudd yi tekkiwul ne mooy yële du ko mën a dindi ci kaw noonu en tout cas ngëneelu yàlla moom fadlullahi azim wallahu taala alam waaw dañ ciy jànge kon que ne mooy eh, ci xadiis bi Seydina Usmaan mooy euh, pratique di jàngale par la pratique ak tarbiyatu bill afal di jàngale par ay jëf waaw manoon na ñëw comme ni ñu waxoon ne se euh, al Hasan ibn Ali jàppal gaa yi gis déedéet radiyallahu anhu mais dafa jàpp waaw te yenn yi dafa baax kilifa gi di ko def waaw bokk na ci liy jox gëdd affaire boobale jaamu yàlla boobu gaa yi bañ ko tuutal te wax naa la ñi fiy tuutal jàpp yëpp jàpp ni ñëpp ko man moom mooy tuul gaa yi buñ jàppee nga xam ne mag ñoo jàpp waaw léeg-léeg sax seen jàpp du waxu man rek defawuñ ko ni yoneen saa saa wax loolu loolu problème la waaye boo moyul darul baax waaw parce que ay problème la ñuy def yoo xamante ne nii eh, ñoom ni ñuy jàppee kenn du jàppe noonee waaw kon nag loolu yépp lu ama am solo la quoi voilà nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel kon di jàngale eh, par des pratiques dafa baax ñu def nit ñi di gis te léeg-léeg nit ki loolu lay gën a jàpp ko ay wax waaw man nga wax nit ki jàpp après dem fàtte waaye image yi am na ñoo xam ne surtout am na ñoo xam ne waroon bi noonu lañ bind mooy dañu yor mémoire visuelle ñoom lu ñu gis du ñu ko fàtte ta loolu it dafa bokk ci njàngale mooy di diversifier jàngale mi léeg-léeg ay wax lay doon léeg-léeg mu nekk jëf léeg-léeg bu bokkee wax ak jëf moo gën a fi boole al jamu bayna al nii loolu lu amaam solo la al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis bi ñu la doon wax sànq muy xadis mille vingt-huit mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'a al-maa'i aw ma'a aakhiri qatri al-maa' فإذا غسل يديه خرج كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء fa ida gasala rijlayhi xarajat kullu xatiyatin mashathaa rijlaahu ma'a al-maa'i yawma aaxiri qatri al-maa'i hattaa yaxruja naqiyyan mina az-zunuub rawaahu muslim rahimahu llaahu ta'aalaa kon xadiis bi la al imaam daal di ciy teg mu ne wa an Abii Hurayrata mu ne mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena ida tawadda al abdul muslim mu ne bu dee dafa jàpp jaam bi nga xamante ne dafa wommatul boroomam awil mu'min wala bi gëm yàlla fa mu raxas wajhahu xar kanamam ba xaraja dina génn min wajhi ca xar kanamam kullu xati'a bépp bàkkaar boo xam ne nadara ilayha bi aynayhi moom la xoole woon ak bëtam waaw xool loo xam ne bàkkaar la maal maa i buy raxas xar kanam gi ci la bàkkaar boobee di génn di ànd ak ndox ma aw wala boog ma axiri qatril ma wala bu génn ànd ak toq bu mujj ca ndox may ma mu raxase woon xar kanam fa ida ghasala yadayhi te bu raxasee ñaari loxoom xaraja ñaari yoxoom xaraja dina génn kullu xafiatin bépp bàkkaar kaana nekkoon na batashatha yadaahu ay loxoom laaloon na ko ci loo xam ne waruñu ko woon laal xaraam na maal ma i bakkar ba ànd ak aw ma axiri qatril ma i wala mujjanteelu toq ndox mam doon raxasoo mam <coughs> doon jàppe di ko raxase loxoom ya fa iza ghasala rijlayhi tabu dee ne dafa raxas ñi nga xam ne mooy ñaari tànkam ya xarajat dina génn kullu xati'atin bépp bàkkaar mashat euh, rijlah boo xam ne bàkkaar yoo xam ne tànkam boo dox dem ci loo xam ne borom bi da koo xaraamal maal maa i ànd ak ndox ma aw ma axiri qatril ma wala ànd ak toq bu mujj ma ca ndox ma hatta ba ni nga xam ne yaxruju lay génne naqiyan set wecc min ad-dunubi ci bàkkaar ya mu ne xadiis bi rawaawu solo na ko muslimun al imaamu abul xusayni muslim ibnu al hajjaaji al qushayri an-naysaabuuri xadis bi nag jàlloon nañu gisoon xadis cent vingt neuf muy chapitre treize baabun fii bayaani kasrati turuqil xayri lañ ko gisu woon mooy xadis as-saalis ashar la waxoon anhu anna rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam qaala idaa tawadda'a al-abdu al-muslim aw al-mu'min waxoon nañ la ne xadis bi war naa ñëwaat hmm? hadith mille vingt huit mu ngi nii allah allah <laughs> cent vingt neuf ba mille vingt huit cent vingt neuf lañ ko gisoon allah kon jàlloon na lépp loo xam ne lañ caa war a naa wax yaa fay waxoon nañ ko ca kon jarul ñu koy baamuwaat xanaa lëkkaale bi mooy bokk ci fadlul wudu ngëneelu njàpp kon mooy comme hadith sayna Usman biñ génnoon fële eh, bi nga xam ne mooy day génn eh, hatta taxruja min tahti azfari mooy nit ki buy jàpp cër ya mooy raxas bàkkaar bu mu defoon ci cër yooyee day génn ànd ak ndox mi waaw waaw wala toq bu mujj ma ca ndox ma Allah loolu taxawoon nañ ci yaataloon nañ ci jarul ñu ciy ñëwaat al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moon di hadith